jeexaloon nañ li nga xam ne moo jëmoon ci axkaamu alxijaab mooy àttey muuraay am na nag yoo xam ne boo dugguñu ci ngir bañoon guddal muy lu mel ni awraay jigéen entre seen biir ñoom jigéen ñi ak koo xamante bu ñu ne jigéen bu dul jullit par exemple yooyu yëpp ay masala yoo xam ne mënoon nañ ko tere te man dama ko fàtte woon sax après laa ko fàtte la ko mais bon gis naa ne eh, liñ ci waxoon côté boobu doy na amaana buñ amatee beneen occasion dinañ ko wax noonu traité ko muy masalaam lan mooy awra entre ñaari jigéen yu nekk yoo xam ne duñu ay sœur walla sax ñuy ay sœur waaw est-ce que mooy ñoom mën nañoo ba ñu muuru seen biir wala déet loolu incha allah bu ñu amee yeneen occasion dinañu ko gis euh, te loolu li ñu ci yóbbuwoon kon mooy denc gu aleyhi salaatu wassalaam denc sayyidatu Zaynab bint Jahsh ñu waxoon na ne euh, fii nag ñu ko placé mooy fii nii du woon place sax ndax li gën a dëgër mooy ne moom aleyhi salaatu wassalaam denc na sayyidatu Zaynab bint Jahsh avant xaadisatul ifki waaw te xaadisatul ifki ba muy am fekk na muuraay wàcc aaya bi wax ci wàllu xijaab yaa ayyuhal ladina amanu la tadxulu buyutan nabi ba mu jeex comme niñ ko gise woon fekkoon na aaya yooyu wàcc avant xaadisatul ifki te loolu gisoon nañ ko ndax yonent bi yi saat wasalaam keroog li sayyidatu sa nettali tam nekk ci as-saxiixayn nga xam ne mu ne bokk na keroog ci ñi nga xam ne alku woon nañ mooy duggoon nañu ci piège boobu mooy na bint jax ndax da doon jàppale sëram di sayyidatu Zaynab bint Jahsh te sax ci ci riwaay boobu noonu xam nga waxoon na ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam laajoon na sayyidatu Zaynab ne ko yow lan nga xam ci Aïsha bañ koy tuumaal ci l'abominable calomnie muy xaadisatul ifki bañ koy tuumaal laajoon na laajoon na ko ne ko yow lan nga ci xalaat mu ne ko man ahmi sam'i wa basari moom sayyidatu Zaynab mu ne man daal damay sàmm damay protéger sama bët samay sama ak samay nopp man daal xawma ci moom lu dul yiw xawma lu dul yiw ci moom voilà wa kaanat yudaaniini min azwaaji nabiina nabii sallallahu alayhi wa sallam lool la sayyidatu Aïsha waxoon kon loolu mooy li gën a dëgër que ne fii nii doonu loon place ah, ginnaaw loolu nag ah, kon nettari boobu ci lañu jeexale li nga xamante ne mooy atu juróomeel bi ci gàddaayu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon cinquième année bi noonu la jeexe gisoon nañu ne ghazwatu bani qurayza mooy xare bu mujj bu ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi def te mu ngi xewoon ci dul qa'da ci waxu imaam ibn isxaaq moo tax mu ne wa fatxu bani qurayda fi dil qicdati wa sadri dil xijja wa walla tilka alxajja almushrikun moom imaam ibn isxaaq mu ne woon ubbiteeg mbugal mi dal ci waa banu qurayda ci yahuud yoo yële ginnaaw ahzaab mu ne ci dul qicda la amoon ak partie ak début li nga xam ne mooy mois wu dil xijja Zul Qa'da mooy weer wii xew bi nga xam ne mooy mooy jot avant tabaski weeru tabaski Zul Hijja mooy weeru tabaski laa laalaale na weeru tabaski ci la gazwatu li nga xam ne mooy waa Banu Qurayza ci la amee mu ne wat walla tilkal hajja wa walla tilkal hajja al mushrikuun aj googu noonu ñi nga xam ne ñooy mushrikuuna Qurayshi yi ñooy ñi nga xam ne ñoo ko ñoo ko gérer ñoo fa doon doxal lu leen neex te c'est normal ndax ñoom ñoo yoroon foofu euh, autorité fi nga xam ne mooy makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima kon loolu mooy dernier li xew ci at moomu kon ci noonu lañu jeexale kon ci banu qurayza ci la at mi jeexe léegi nag kon muy at mu bees muy sixième année kon tey à partir de tey nettali yi ñu fiy wax yépp mu ngi xew ci sixième année bi wala bu amee ay wuute dinañ new yii wuute am na ci kon incha allah ñuy ñaan suñu boroom subhaanahu wa taala ñu daal di dugg ci at moomu mu dëppook ñu nit ñuy door a ubbi am at waaw muy am at mu bees ndax tey la muharram euh, mi euh, kii nu mu tudd euh, le le onze tey le onze ci weeru muharram voilà tey le onze ci weeru muharram te muharram mooy première année l'an musulman barki démb la woon Ashura démb la jour bi jour bi voilà léegi kon walillahi alhamdu wal minna suñu boroom def dëppale ñu nit ñuy ubbi at mu bees waaye at mii wuute na ak suñu at mii ñu ne waaw ne at mii moom atum yonent bi la aleyhi salaatu wassalaam moom mi boroom at yi sax waaye bii ci dundam gi nga xam ne niroowul ak dund keneen waaw muy l'an six l'an euh, de l'hégire ci ginnaaw gàddaayu yam bi moom aleyhi salaatu wassalaam euh, ci lañuy war a kon dugg tey Eh, incha allah eh, l'an six bii nag ci gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bari na xew-xew yu ci xew ku mel ni imaam al Bayhaqi raxmatullaahi aleyhi dafa tudd comme nim ko ci tudde ci Dalaa'ilu Nubuwwa raxmatullaahi alayhi a ndax waxoon nañ la ne gazwatu Qurayza ak gazwatu Xandaq presque am nañu leen di boole ndax cause yi waral gazwatu Qurayza Bani Qurayza ci xandax la jóge te mooy ca lendemain ba la même bu dee ne siège ba yàggoon na loolu moo tax imaam al-Bayhaqi nag dafa tudd ci at mu bees mii di sixième année bi ginnaaw bi xandax jeexee Qurayza waaye mu wax ji nag càllale bi nga xamante ne ci la jóge mooy càllale bi wérul ndax dafa jaar ci alkalbi mu jële ci abu saalih an ibni abbas te riwaaye bii moom siiw na muy riwaaye boo xamante ni dëgërul ndax alkalbi moom matruuk la bokkul ak doom ji nag doom ji du matruuk waaye moom mii di alkalbi moom matruuk la mooy koo xamante ni ay waxam jar dàq ganaar moom dafa tudd ne bokk euh, ci xew-xew yi xew ci juróom benneelu at mi ci gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dence suñu yaay ummu Habiba bint abi Sufyaana muy yaa ummu Habiba bint abi Sufyaan mu noon Ramla Ramla la tuddoon bint abi Sufyaan moom gisoon nañu tarjamaam ci nisaanu xawla rasuul sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu Ramla bint abi Sufyaan di doomi sangu Quraysh fil kufri wal fujur ana idi Abu Sufyan mi nga xam ne barki démboo njaay moo fi indi euh, arme bu tol noonu muy coalisé yi nga xamante ni nii seen yéene de bu baaxoon mooy lislaam fay na bu àggoon bu leen yàlla seetaanoon ci lu ñu bëgg mooy lislaam fay waaye kallaa kallaa inna al islaama ya'lu wala yu'la alayhi moom day féete kaw mais duñu ko féete kaw moom moomu di sangu Quraysh boroom njëgg ma fàttalekul ma taxoon xare Badar am ndax moom lañ doon kari mu rëcc waaye Abu Sufyan Saxr ibn Harb doomam du jigéen ju ñuy wax Ummu Habiba mooy loolu dàkkantal la yaayu Habiba waaye moom Ramla la tuddoon Ramla tu bint Abi Sufyaan muy Ramla di doomi Abu Sufyaan ibn Harb min bani Umayya min awlaadi Qusay ibn Kilaab moom sayyidatu Ummu Habiba bi dafa bokkoon ci ñi nga xam ne dañoo teelu dugg ci lislaam voilà li baayam doon nekk kilifa Qurayshi lépp bokkoon ci kilifa yi gën a mag bi lislaam di dóor a ñëw bi Makka di pullule de kuffaar ñoom Abu Jahlin Abu Lahab ñoom Abu Uhayha ñoom al ibn Utba Shayba ainsi de suite ñooñ ñooñ ñépp dañ fay pullule ndaxu aku kufr mais teewul Abu Sufyan miy baayam bokk ci sang yooyu teewul suñu yaay Ummu Habiba temps moom njëkk moom tuuboon na ba bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo njëkk a dem Habasha daal di dem Fakrish yaa ngi fàttale ko alhijra ila al Habasha mooy li nga xam ne mooy gàddaay gi jóge woon Makka doon daw Habasha ngir foofu kat yonent bi ma leen waxoon daw leen ngeen dem foofa ndax inna biha malikan laa yuzlamu indahu ahad mu ne da doon wax génn leen ngeen dem xabasha bañ sonalee almustad'afiina min almuslimiin ñi ñu néewal doole foofu Quraysh mu ne leen woon dem leen ilal xabasha fële ca Abisini ndax am na fa buur bu maandu boo xam ne kenn duñu tooñ kenn fa moom keroog bi ñuy génn moom yaay ummu Habiba ci la àndoon ak jëkkëram jëwoon di Ubaydillah Ubaydillah bin ibn Jahsh ah muy Ubaydillah ibn Jahsh moom frère am frère kan la woon frère Abdallah ibn Jahsh frère Sayyidatu Zaynab bi ñu jeexal fan yii bi ñu jeexal kii ba barki démboo Njaay Zaynab bint Jahsh frère am bu tuddoon Ubayd bokkul ak Abdullah ibn Jahsh min gisoon Uhud mi faatu woon Uhud bu ma faatoo bu ma waxoon Seydina Sa'd ibn la eh, eh, Sa'd ibn Abi Waqqas nañu ñaan voilà yaa ngi fàttale ko lool ñu ñaan moom mu ñaan yàlla daje da boole ko koo xam ne jàmbaar la mu xareek moom ba kooku ray ko daggaate ko bu ñu ko bu bu ñu ko dekkilee suñu borom bu ma laajee ne ma ci waa yow ci lii lépp ci lan ma ne ko ci yow voilà kooku mooy abdallah mais ubaydillah bii nag frère la woon moom moo doon moo dencoon ki nga xamante ne mooy yaay ummu habiba yooyu di ramla bint abi sufyan ñu daal dem Éthiopie moom nag mu génn àddina foofu am na nag riwaaye yu ne dafa mujj changer li nga xamante ne nii mooy diine mais riwaaye yooyu wéruñu siiw na nag riwaaye yooyu wéruñu siiw na ñu koy nettali mais ci wàllu càllale ma mooy wéru voilà téere euh, nu mu tudd ci euh, euh, nu mu tudd siira yi dañ koy tudd boo demee ku mel ni yu mel ni ay dalaa'ilun nubuwwa ak yooyu yépp da nga ko fay fekk bu imaam al-Bayhaqi ak yooyu ñuy tudd ne même imaam Ibn Ishaq loolu ci wàllu càllale mooy dëgërul voilà léegi ndax bu dee riwaay imaam al bi dafa jaar ci Ibn Lahiya en plus en plus loolu mooy ci sayyidatu sayyidina Urwa la yam mursal la ba pare càllale bi amaat beneen problème muy Ibn Lahiya rahmatullah ala aljamii yeneen yi moom mooy ne wérul am na nag ñu ne Ubaydullah loolu wax la pour bum la boo ko déggee ëllëg ñu koy wax nga xam ne ah wax bii dañu ngi koy wax mais ci wàllu càll la dëgëru këne moom dafa mujj nekk euh, am nasaraan génn ci diine ji ba dal di nekk ab ab ab ab chrétien après fa la génn àddina ba mu génnee àddina nag mais man loolu dama koy mettre loolu du man lu ma mën a saxal moo tax dama naan daal moom daal dafa demoon gàddaa yi rawali diineem Éthiopie génn àddina foofu loolu moom leer na loolu moom amul wuute te sax na ne fa la génn àddina léegi nag sayyidatu la bint Abi Sufyaan daal di woon des foofu fa la ne woon ba ak ñoom dinaa jaafar ibni abi taalibin ak ñoom ña fa newoon saydatu asma bint umays newoon soxnaay seydina jaafar bi ndax keroog ñoom ñii ñoo fi yóbbaale woon seeni soxna moo ubaydillah boobu bi muy dem dafa yóbbu soxnaam waaye gisoon nañu kii eh, ki ñu wax sànq dinaa jaafar dafa yóbbu woon soxna di saydatu asma waaye sayduna uthman ibn affan tamit bi nga xamante ni ca lay demit dafa yóbbaale woon kan soxnaam saydatu ruqayya daf ko yóbbaale woon ah léegi bi nga xam ne nag kon ci la lool xew mu ne fa bi nga xam ne ci la juróom benneelu at bii waaye loolu xew ci waxu kon mooy lan li imaam al-Bayhaqi riwaaya ne après xandax la xew moo tax boroom xam-xam yi nag dañ cee wuute ndax ku mel ni Abu Ubayda ak Seydina Xalifa ibn Xayyaat te lool mooy waxu waa jumhuurul ulamaa ñoom dañoo dëppoo ak ñoom imaam al-Bayhaqi ñoom ñoom mooy wax bi ñu wax sànq dane yonent mi alayhi salaatu salaam en tout cas ci sixième année bi la denc ci ki nga xam ne mooy sayyidatu euh, Ummu Habiba Ramla bint Abi Sufyaan am ñeneen nag beneen wax ñu ne non septième année bi ci la ko denc loolu mooy wuute bi am voilà am ñu ne sixième année bii la am ñu ne non ci septième année bi la wallahu ta'ala nag a'lam ay dhalika kaan buur yàlla dëgg-dëgg moo xam lii ana lan moo ci nekkoon dëgg-dëgg denc googu nag imaam al Bayhaqi raxmatullaahi alayhi dafa soloone ne ci Dalaa'ilun Nubuwwa xadis boo xam ne mu ngi jaar ci ibnul mubaarak almarwazi abdallah ibnul mubaarak yàgg nañu gis ay mbiram newoon contemporain ñoom imaamu maalik ibn anas imaamu daaril hijrati radiyallahu taala anil jamii mu jëla ko ci maamar ani zuhri maamar seydina maamar as-sanaani mu jële ci imaam az-zuhri an urwata mu jële ci seydina Urwa ibn Zubayr an Ummi Habiba moom seydina Urwa jële ci sayyidatu Ummu Habiba suñu yaay Ummu Habiba mu ne moom dafa newoon mooy dañuy nettali kon nettaleet naka lañ ko la ko yonent ma saat sam denc mu ne dafa newoon fi nga xamante ne mooy Habasha mook boroom këram di Ubaydillah ibn Jahsh mu ne mooy bi mu génn moom fa maata mu génn àddina foofa boroom këram nee na bi mu génnee mu ne nag yonent bi mu génnee àddina yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di koy denc foofale ca suufus Habasha fekk mu ngi Abyssinie Éthiopie mu ne keroog nag ki chargé wu woon pour maye ko moo doon mooy ki ta fa toogaloon yonent bi aleyhi salaam nekk wakiil mooy koo xam ne yow dañ lay dépôt dañ lay dañ lay chargé jox la mission kooku moo doon Najaashi Ashama Ashama an yi moom tujjuloon nañu ay mbiram bu yàgg ba ñuy commencé ci hijra bi euh, waxoon nañu moom euh, Ashama bi moo ne woon roi wu Éthiopie léegi mu daldi woon tuub moo moo moo moo moo moo accueilliroon jullit ñi mu tuub gisoon nañ nañ doon jële nguuram ak nam ko récupéré waatoon yooyu gisoon nañ ko xaw na yàgg mais jarula ñëwaat muy asxama kon moom moo fa moo toogaloon yonent bi alayhi salaatu salaam mooy moo ko moo doon moo moom ñaan si nee na après mu daal di koy jox jan nee na nag ki mu yónni woon mooy Shurahbil ibn moom moo ko waajal foofu ah waaye nettali bii nii euh, ku mel ni imaam alxaafiz ibn Kathir moom dafa dëgëral leneen dane du Shurahbil ibn Hasana la yonent bi alayhi salaatu wassalaam yónni woon de waaye keneen la yónni waaye comme li nga xam ne nag mooy suñu aada kon Seydina Shurahbil ibn Hasana moo doon mi nga xam ne d'après imaam al moom lay yonent ci alayhi salaatu salaam woon ngir yebaloon ngir mu daldi euh, dox digganteem ak ki nga xam ne mooy sayyidatu Ummu Habiba moo doon Shurahbiil la tuddoon ibn Hasana doomi Hasana Hasana nag ah am na ñu ne moom mooy yaayam am na ci boroom xam-xam yi ñu ne Shurahbil bii Seydina Shurahbil mooy noonu la tuddoon Shurahbil ibn Hasana Hasana moo doon yaayam ah waaye ku mel ni Az-Zubayr ibn Bakkar dane ah Hasana bii juru ko mooy mère moom mère mère mooy daa adopté woon Surahbil biir doomu adoptifam la woon looloo tax comme que da ko adopté woon ñu ko ñu ñëw ba naan ko Surahbil doomu ndaw soosu di Xasana mais Xasana da ko adopté woon loolu mooy am na ñu ne mooy yaay ji ko jur déedéet moom du du mooy mère naturelle am du mère kii ah du mère adoptif ah kii du fils adoptif am ah non. waaye yàlla xam lan moo ci gën a nekk baayam nag moom Shurahbil mu ngi tuddoon Abdullah ibn Muta' ibn Abdillah ibn Ghatrif ibn Abdil Uzza ibn Juthama ibn Malik al-Kindiyu am nañu ne al-Kindiyu am ci waa Kinda la bokkoon pa al-Kanadiyu de <laughs> dégg uh, <laughs> naa al cheikh al éthiopie <laughs> uh, hafidahullah <laughs> mu ma ne dafa dégg benn waay xaw ma dafa dégg benn ndongo di liir xam nga kii duñ commence uh, mais mu ñëw ne alkindi xam nga alkindi kii la alif kaaf après nuun bi daal bi ak yaa bi après ci yaa bi léeg-léeg ñu def ci shadda léeg-léeg duñ ko ci def léegi nag kooku ndongo li di liir ne al kanadi kanadi hada kanada kanada mooy mooy kanada bi da ko jaaxal quoi da ko jële kaw moom nag dafa jàmbaar la lool ci wàllu ilmul xadiis ak di toppatoo yooyu def na ay chara yoo xam ne daanaka fu mu jaar moom ab téereem da ciy doy ndax day dajale li ñi ko jiitu woon yépp moo tax mu doon wax dégg naa ko mu ne lawla lawla fatxul baari thumma fatxul baari maa qadaytu awtaari burul woon fatxul baari muy ubbiteeg al baari sàkk ki nga xam ne mooy sàkk mbindeef yi mi amal mbindeef yi di suñu borom bu dul woon ubbee gumma ubbee summa ginnaaw gi fatxul baari téere imaam alxaafiz ibn xajar bi tudd fatxul baari ci sharxu saxiixu imaamul buxaari mu ne bu dul woon ñaar yooyu maa qadaytu awtaar yi li ma bëggoon duma ko mooy li ma nasoon bëggoon ko mu nekk sama objectif duma ko mën a def muy sharaa saxiixu muslim bi bi mu ko jeexale muy sharaa bu bu jéggi dayoo jéggi dayoo <laughs> alkanadi ba nee na nag bi mu déggee kaw ni alkanadi ma ma maanaam lan mooy loolu alka kana ndax kanadi mooy Canada ku dëkk Canada <laughs> alors que kii alkindi xabila bu rëy boobu kinda bu bu siiw boobu <laughs> tribu bu rëy boobu ci arab yi kinda ba muy exister Canada dañoo xamoon sax Christophe Colomb bu xam kinda kinda avant tribu bu yàgg la <laughs> léegi bii Shurahbil ibn Hasana bii nag am nañu ne euh, al-Kindi voilà xam nga dégg tubaab yi moom xam nañ ko al-Kindi ñoom philosophe boobu lañ kii boobu lañ xam moom lañuy kii al-Kindi mais boroom xam-xam xadiis yi dafa am ñoo xam ne tamit lool ak saxaaba yi comme kii Shurahbil ibn xasana moom al-Kindi am na nag ñu ne noo du al-Kindi mais at-Tamimi la min Bani Tamim ci beneen tribu bi tamit loolu wuute la voilà ah moo tax ñooñu dañu ne moom doomu Aws ibn Murr mar Murra axi axi Tamim la al-Ghaws ibn Murr di mbokk Tamim ibn Murr kon ak Tamimi looloo tax ñu naan ko ak Tamimi mais daal buur yàlla ba léegi moo da ngay gis ne kon moom ay mbiram ñi wute yi bare na ci voilà ah moom nag li Seydina Shurahbil ibn Hasana moom bokk na ci ñu njëkk a tuub moom Shurahbil ak ay dafa am tamit ay am na ay frères yum amoon comme ku koy euh, ñoom jaabir ak junaada ñoom ñépp gàddaayoon nañ daal di dem Éthiopie bañ demee gàddaay Éthiopie nag après nag Éthiopie lañ jóge daal di ñëw Madinatul Munawwara jógewaat foofu xam nga am nañu defoon noonu ñoo xam ne Éthiopie lañ jóge daal di ñëw direct comme ñoom Seydina Jaafar ibn Abi Taalib radiyallahu anhu bi ñu ñëwee nag ci Medina ñu ngi daloon ci waa Banu Zurayq waa kër Banu Zurayq foofu la daloon mook ay mbokkam ah, moom Seydina Shurahbil kon imaam al-Bayhaqi de ci riwaayam bii nee moom la yonent bi alayhi salaatu wa yebaloon ngir mu doxal ko li nga xam ne mooy bi muy bëggee denc Sayyidatu Ummu Habiba Ramla bint Abi Sufyaan même bu dee ne imaam alxaafiz ibn Kasiir moom nee na moom gi moom dëgërulul loolu moom nag Seydina Shurahbil ibn Hasana ginnaaw xilaafa Seydina ginnaaw génnu àddina yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ci xilaafa Seydina Omar ibn al dafa de Sham la ne woon mooy bi ñuy ubbi Sham ak xilaafa Seydina Abu Bakr bi ñuy ubbi Sham moom foofu la demoon bilaadu Sham di siri muy Syrie gu yaatu googu nag paa tey Syrie gi ñu am am nañu ne moom ci ginnaaw ci bés bés bi nga xamante ne nii ci la Seydina Abu Ubayda Amir ibn jarrah génn àddina ci même jour bi la génn àddina ndax ñoom ñoo fa newoon lan moo faatoon Seydina euh, Abu Ubayda pour xool ndax fàttewoo loolu Seydina Abu Ubayda Amir ibn jarrah aminu hadhihi al-umma kooku noonu ana lan moo ko bokkoon ci al-ashra al-mubashirina bil janna bokk ci saxaaba yi gën a màgg ci saxaaba yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom seydina abu ubayda amir ibn al gisoon nañ ne Shaam la génnoon àddina lan moo ko faatoon hmm deux secondes nga fal nga xalaat aca tontul taawunu amwaas mu ngi génnoon àddina ci pest bi nga xam ne moo xewoon foofu yi pest bi amoon Sham te saxaaba yu bari daal dafay génn àddina muy Taa'uunu Amwaas peste boobu ñu faat ci saxaaba yi bari woon nañ moom mii am nañu ne ci bés boobu la génn àddina même bés mook Seydina Abu Ubayda ndax pest bi di ko faat bi faat Seydina Abu Ubayda moom moo ko faat te ba muy génn àddina mu ngi amoon soixante-sept ans moom seydina Shurahbil ibn Hasana al-Kindi aw at-Tamimi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala 'aliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu kon nag ginnaaw seydina kon loolu lu ñu yóbbu woon foofu mooy wax ji kon imaam yi Bayhaqi rahmatullah alayhi ne moom la yonent bi alayhi salaatu salaam daldi woon yebal kon imaam al Hafiz euh, ibn Kathir nag moom dafa dëgëral leneen dafa dëgëral leneen moo tax mu ne wax saxiixu ci al bidaaya nihaaya mune wa saxiixu maa dakarahu yunus an ne jote na ma man de ne moom imaam alxaafiz ibn kasiir mu ne li dëgër nag mooy Shurahbiil bi këne moo ko kii Seydina du mooy li dëgër mooy ki nga xam ne moom moo woon kilifa moo yoroon mbiru euh, maye gi mooy kooku mooy bu dee an Najaasi moom mooy taxaw taxawaalu yonent bi lay salaatu salaam mais ndaw si day am tuteur ah loolu loolu waxoon nañ ko cax kaamu ziwaaj waaw dinañ ko wax léegi mooy ndaw soo xamante ni nii moom baayam yéeféer la ñi ko mën a maye côté góor yi côté yaayam côté kër na naan ko non côté kër yaay bokkul côté kër baayam ñi ko mën a may ay yéeféer lañu kooku nan lañ koy mayee bu bëggee sëy nan lay def loolu insha allah dinañu ko gis dinañu ko gis ci biir ndax gis nañ ne yaay Ummu Habiba mii nii baayam moom moo ne woon rasul kuffaar yi jamono yi moo ne woon njiitu yéeféer yi waa Makka di Abu Sufyaan mi ñëwoon doon buum si yonent mi alayhi salaatu barki dem boo njaay léegi nag yonent mi alayhi denc ko waaye kan nan la def bu ñuy gis nag nan la def pour am tuteur noonu lañuy ñuy gisaale masala boobu kon imaam alxaafiz ibn kathir nag ca albidaaya wa mu ne li wér mooy du seen du Shurahbiil bii moom moo ko may moom moo ko maye waaye mooy li wér mooy li yunus ibn bukayr daal di tuddoon muhammad ibn isxaaq jële ci seydina muhammad ibn isxaaq rahmatullah alayhima annahu qaal mu ne balagani jote na ma mu ne moom imaam ibn Isaaq jote na ma xam nga càllaleb imaam ibn Isaaq bi wérul mais imaam al-Hafiz ibn Kathir nee lii nag moo li dëgër mu ne jote na ma këne ki nga xam ne moom moo maye ki nga xam ne mooy sayyidatu Ummu Habiba mooy kan Xaalid ibn Sa'id ibn al-Aas mooy Xaalid ibn Sa'id ibn al-Aas radiyallahu ta'ala anhu ardaa moo doon imaam Xaalid Seydina Xaalid Xaalid la tuddoon Ibn Saïd Ibn al-Aas dañ koy wax dañuy wax ni tudd Ibn al-Aas dañ leen di wax Ibn al-Aas moo tax Abdallah Ibn Amr Ibn al-Aas dañuy wax tamit Abdallah Ibn Amr Ibn al-Aas yi moom nag mu ngi tuddoon kon Xaalid ibn Sa'id ibn al-Aas wala ibn al-Aas ibn Umayya al-Aas boobu wala al-Aas boobu di doomi Umayya mi nga xam ne mooy moom lañuy moom lañuy yob banu Umayya ibn Abdi Shams Umayya boobu di doomi Abdi Shams al-Umawi moo tax ci sëtu banu ki Umayya ibn Abd Shams moo tax ñu naan ko Xaalid ibn Sa'id al Umawi dàkkantalam nag moo doon Abu Sa'id yaayam mu ngi tuddoon Xaalid bintu Xabbaab as-Saqafiya bokkoon ci kojug Saqiif moom Seydina Xaalid ibn Sa'id bii nag ce qui est mooy li bizarre mooy bi ñuy gis ñu njëkk dugg ci lislaam manoon nañu xaw ma nu ma def ba mu rëcc ma bët si jëw ma ko fen te pourtant moom bokk na ci ñuy njëkk dugg ci lislaam moom seydinaa Xaalid ibn Sa'id ibn al al-Umawi am na sax ñu ne moom mooy ñeenteelu personne wala cinquième personne bu dugg ci lislaam am nañu wax lool ne mooy cinquième personne wala quatrième personne bu dugg ci l'islam moom nag ah li nga xam ne moo tax mu tuub mooy ne dafa gis benn gént ndax baayam baayam baayam <laughs> Sa'id ibn al-Asmi yaay tey moo garawoon xam nga mooy tam yaa ngi fàttaliku tudd nañ ko fi de mais nag turam lañ jaaruloon mooy dàkkantalam rek lañ ko a wax <laughs> xam naa nag moo ko tuddee dina xaw a bon bu dee ne ndax affaire bi ca début siira ba ñe doon ñe ginnaaw na soral yonent bi alei salaatu salaam waaw ashaddu durran min al a'da abi lahab foofu le foofu bañ nee foofu foofu tuddoon nañ fa baayam baayam bi di di di di di eh, Sa'id ibn al bi moo doon Abu Uhayha Abu Uhayha ta noonu la tuddoon moo Abu Uhayha moom tudd nañ ko lu bari <laughs> bokkoon na ci ñi gënoon sonal yonent bi alayhi salaatu wa salaam jullit léegi kantaa doom ji di Seydina Xaalid li tax mu tuub mooy dafa gént benn gént mu nekk ci xam nga safara ab genre euh, ci ci ci peggu safara ci bu doon ab teen la mu nekk ci ping bi li wër safara mu nekk ci ci ci pi ci portu safara ci cat bi ñu narkee tàbbi loolu ci gént la du koo gént nee na baayam di abu ohayha ci biir gént bi Sa'id ibn al-Aas yi mu gis ba mu ngi nekk ci catu safara si baayam di ko ci bëgg sànni doyul mu bëgg ko ci puus ngir mu dugg ci biir nee na bi mu demee noonu rek ci biir gént bi de yonent bi alei satu salaam daal di koy téye rek xëcc ko rek mu yeewu <laughs> mooy mooy loolooy gént bi <laughs> moom dafa dugg alamal xayaal monde la réalité virtuelle ñoon déglu keroog sëñ bi Cheikh Mouhamed Moustapha naan ma mais de ñuy déglu ci journal bi waa ji naan réalité virtuelle mu ne mais xam nga lii mooy dëgg-dëgg li nga xamante ne mooy euh, euh, euh, définition xayal mooy lii ay monde imaginaire yooyu yépp dafa des mais kii li mu wax nii <laughs> la réalité parce que réalité la mais virtuelle quand même ñun <laughs> yaay ma ko ah waaw mel na ni amul bu ko gën a jub de xayaal de mooy la réalité virtuelle moom mii nag dafa dugg ci monde ndax rêve gént ci monde virtuel boobu la nekk réalité la nag waaw moo tax nit ñi di ut ku leen koy firil waaw loolu la ñu wax la léegi yow sa gént gii lan lay tekki léegi kon looluy gént gi moom daal ci biir gént gi gis na boppam mu nekk ci peggu safara baayam di ko ci nër a sànni ci pour ji biir mu jekk rek yonent ma saab-saab xëccu rek mu yeewu mu ne bi ma bi mu xëyee nag fekk temps la yonent ma saab-saab di door a woote l'islam Makka rek mu daal di dafa yeewu rek dem ci Seydina Abu Bakar ndax mooy ki njëkk tuub ci góor ñi ci mag ñi nee na ma ñëw mu ñëw ne ko mu ñëw ne ko man de damay ñëw ñëw attabi'a moom mu ñëw ne Seydina Abu Bakar ittabi' Muhammadan fa innahu rasulullah nee na ma dal di ñëw ci Seydina Abu Bakar ne ko demal nga gëm yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu dee toppagoo ko topp ko ndax moom waat naa ci yàlla fa innahu dëgg-dëgg moom rasulullahi ndaw yàlla la li muy woote fawul de dëgg la de léegi moom ah mu daal di tuub nag moom sa eh, kii eh, Xaalid ibn Sa'id mu daal di tuub dikkal yonent mi alayhi salaatu salaam mu daal di tuub moom daal comme que Seydina Abu Bakar xaritam lool na ko bu dee duggagoo ci daal bi boo na nga ko na ko topp de après moom mu dem moom moom daal di tuub mais fekk na naa bu Bakar tuub na léegi nag mu dem daal di koy gi daal di dem ci yonent ma alayhi salaatu salaam daal di tuub bàyyi ji yëg ko nag Abu Uhayha laa ilaaha illallah mbugalee tàmbale li mu jëkk a def mbugal yu tar la ko teg ne ko nag doo yeew ko doo dootoo lekk lekk moom sama kër duma naa yeew ko duma ko moom doyal après nag déshérité ko ne ko yaa xam foo la neex jaaral sama sama dépense kër sama cinu kër bu fi ndab taajootu yu ciy dugal solo loxo bon ba pare nag ne frère yi Abu Uhayha wax frère yi mooy freeru u Xaalid yi Seydina Xaalid yi neeneen nag bu fi kenn bëggatuma kenn di wax ak moom na ko taf wuroon tey waxi gone yi nañ day dañ koy taf mettre leen ko en quarantaine bu waxee bu ko kenn topp bu ko kenn déglu bu kenn déglu ay waxam bu laajee dara bu ko kenn tontu buy wax ñun bu ñu nuyoo sax bu ko kenn faale baayam ne leen loolu laa bëgg yéen ñépp ngeen def ak moom waaw ah mu jóge kër baayam nekk Quraysh noon di nekk ko déshérité <laughs> ba ni nga xamante ne nag ci lañ commencé di dem Éthiopie mu daal di dem Éthiopie waaw bokk ci ñu njëkk dem Éthiopie moom ak soxnaam foofale fa la amee doom ju jigéen fa la amee doom ju jigéen ju tudd Ummu Xaalid voilà doom ju jigéen joo xam ne Ummu Xaalid la tudd Allahu akbar léegi baayam nag Abu Uhayha am Abu Uhayha moom moom dee na avant Badr moom moom avant ghazwatu Badr euh, moom ci la dee bokkoon nag ci kàccoor yi gënoon a rëy rëy rëy rëy rëy a garaawoon um Abu Uhayha léegi euh, imaam Ibn Sa'd day nettali ne na ko noon imaam ibn Asakir indi na Dimashq mu ne ah, kii bi nga xamante ne ci la ah, ah, baayam di Abu Uhayha feebar dafa masa a mu ne la in rafa'ani allahu min maradi laa yu'badu ibn abi kabsha bi batni makk <laughs> oh, mu ne wat naa ci yàlla laa wax la in rafa'ani allah gis nga bu ma buur yàlla yëkkatee ci sama feebar bii de la yu'badu ibn abi kabsha wat naa ci yàlla ne gis nga laa yu'badu jamais plus plus jamais ñuy ñuy jaamooti fii ñuy mayati di di di di di nangooti kenn kuy jaamu yàlla ak ibn abi kabsha bi mooy yonent ma lay saar saar nañ ci jublu woon ibn abi kabsha loolu nag waxoon nañ lu tax fan la jógee ibn abi kabsha am nañu ne mooy say sayyidatu kii euh, Halima boroom këram moo tuddoon moom lañ ko doon woowe moo doon ibn mooy doon Abu Kabsha léegi nag gaa yi nag naan ko ibn Abi Kabsha lool benn wax la ci wax yi ngir ngir kii wu ko waa kii moom moom xam nañ ne bàyyi mooy ibn Abdallah bi wala sax ñu ne ibn Abdul Muttalib mais non pour kii ko ñu naan ibn Abi Kabsha mu ne waat naa ci ma gis nga bu ma jógee ci sama feebar bi kenn dootu fi jaamu yàlla yàllaay ibn abi kabsha fii biir biir màkka bi bat ni màkka loolu moom du am leena doom ji ne ba ko doom ji yégee loolu ne bàyyi ma ngi ñaan loolu bi ko doom ji déggee seydinaa xaalid ne allahumma la tarfa ne buur yàlla sama baay de yàlla na bu mu jóg ci feebar bi yàlla na feebar bii moom bii bum ci bum ci bum ci bum ci jóg moom nag Seydina Xaalid ibn Sa'id ah imaam Ibn Abi Daawud dafa solo ci al ci mu jaar ci yoonu ummu xaalid bi la waxoon sànq di di doomam ummu xaalid bi nag bu mu fo bul bul juum foog ne loolu mooy moom moo ko moo doomam bu jigéen moom lañ doon wax ummu xaalid mais baayam xaalid tamit la tudd moom ndaw su jigéen soos dane moom mu ne sama baay de mooy ki njëkk bind bismillahi irrahmani irrahim mu bismillahi sama baay di xaalid ibn Sa'id ibn al-As al-Umawi mooy ki njëkk a bind yooyu moom Seydina Xaalid ibn Sa'id di Abu Wahayha ah léegi am na sax ñoo xam ne dañ doon moom am na tamit ñu soloo ne moom dane pour war la ñu njëkk ni mu teel a tuube moom am nañu solo ne moom da doon wax ne man tuub naa avant seydina ali ibn abi taalib waaye nag ah kuntu afraqu aba afraqu aba uhayha waaye nag damaa ragaloon mooy ñemew ma koon wax yuu man teel naa tuub bu yàgg avant sa seydina ali di tuub radiyallahu anhu man tuub naa mais nag ah non ñemew ma ko woon ñemew ma woon a fësal sama tuub kenn di ko ndax lan ndax traumatisé ragal gu ma ragaloon sama baay di Abu Uhayda di Sa'id ibn al-Aas waaw mu ne mu ne li tax nag Seydina Ali bosam gën a siiw mu ne moom ragalul woon baayam ñu njëkk yëg bosam moom ragalul woon <laughs> mais am na Seydina Ali kër yonent bi aleyhi salaatu salaam la yaroo fala ne woon fala màgge fala lii moom moo tax moom seen waa kër goog moom ñoo jëkkatu waa kër yonent bi aleyhi salaatu salaam ñoom Seydina Abu Bakar ñooñu te Seydina Ali ci waa kër foofu la ne woon moo ñoom Seydina Zayd ibn Haarisa Sayyidatu Xadiija ñoom ñooñu jëkkatu eh, radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum ah, moom nag seydina xaalid ibn said ibn al-aas radiyallahu taala anhu Éthiopie nag yàgg na fa bi mu demee Éthiopie euh, bi bi bi jaafar di ñëw di ñëw fala fala fala fala del di ñëw fi nga xamante ne mooy Medina fekke na li nga xamante ne mooy umra umratul qadiya la fekke muy umra bi yonent mooy umra gi nga xam ne waa Makka xam nga sulhul Hudaybiya sulhul Hudaybiya sulhul Hudaybiya at mii ñu nekk nag ci sixième année bi inshaa Allah ci la ñuy gis sulhul Hudaybiya Allah Eh, eh, eh. ñu waajal loolu waaye sulxul Xudaybiya le traité de Xudaybiya xam nga yonent ma ne saar-saam dafa ñëw ngir umra gaa yi na ko fan waa màkk doo fi dugg de ma way yow da toog ba neex la rek nga ñëw noonu quoi fii doo fi dugg tegal ko seeni traité de kàccoor seeni point yoo xam ne bunuusu kàccoor yoo xam ne yépp ñoom daal dafa mel dañu toog ci daal ñu naan leen yonent waaye saa saa am lu ñu mu ne leen waaw d'accord nañu léegi nag ci accords yi moo doon léegi yow da ngay dëpp tey moom doo fi julli doo doo fi aj doo fi umra yàq sa ñeneen ñaag ñi nga ñépp da ngeen di ñibbiwaat ni ngeen fi ñu ngeen di delluwaat waaw ba déwén nag ngeen daal di ñëw bu ñu génn xajal leen ngeen def li ngeen def ngeen dem seen yoon trois jours te bu leen ko bu leen ko weesoo voilà léegi euh, léegi année boobu nag mooy kon loolu kañ la ci septième année bi kon ndax at bi ci tegu la woon moom mii euh, moom fekk na li nga xam ne mooy umra góogale moom lañuy umratul qadiya pas day fay ndax umra bële mu doon def ci kii ndax innamal a'malu binniyat voilà kon yeneent bi aleyhi salaatu wasalaam di woon na koy liggéeyloo tamit ci mu daal di chargé wu li nga xam ne mooy euh, sa saraxaay waa banu muy azakaay waa banu manhij te ñooñ gisoon nañ leen benn tribu gisoon nañ leen bu yàgga keroog bi nga xamante ne yaman benn waay bu génn ci waa marjix waa ji daal di koy rey <laughs> voilà kon moom lañ de moom la yonent bi saa saam doon kiiloo yaman muy dem ci waa banu madxij ngir jëli seen li nga xam ne mooy seen azaka moom seydinaa xaalid ibn sa'id al umawi radiyallahu taala anhu moom mii nag seydinaa Xaalid ibn Saïd moom la nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu la imaam al-Hafiz Kathir ne lii nag mooy li gën a dëgër que moom mii la chargé woon keroog ngir mu daldi ah non pas yonent bi aleyhi salaatu wassalaam a ko chargé Sayyidatu euh, Ummu Habiba moo ko chargé loolu nag lañuy gis ci nettali bii ñuy gis. imaam ibn az ibn Bakkaar dafa solo te boo demee ci Dalaa'ilun Nubuwwa imaam al-Bayhaqi moo ko solo jële ko ci yoonam dafa solo ne ci càllalem ne Ummu Habiba bint Abi Sufyaan di Ramla de radiyallahu anha di yaay julli ni sayyidatu Ummu Habiba dane ma sha'artu wa ana bi ardi alxabashati illa bi rasuli najaashiyi jaariyatin yuqaalu laha abraha kaanat taquumu ala thiyaabihi wa duhnihi fasta'dhanat alayya fa adhintu laha fa qaalat inna almalika yaquulu lak inna rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam kataba ilayya an uzawwijakahu an uzawwijakihi mu ne euh, moom sayyidatu ummu habiba mu ne man daal yëguma bi ma ne Éthiopie noonu mooy boroom këram génn na àddina comme ni ñu ko waxee woon muy Ubaydillah bint Jahsh ibn Jahsh nee na man daal ba ma fa newee noonu yàgg nañ fa nag ca cinquième année ba ca gàddaay ba lañ fa demoon ca maanaam ca gàddaay ba ca révélation ba ba ca sixième année bi nii nii ci wax waa jumhur muy onze ans onze ans mu ne man daal yëguma lu dul am benn ndaw an Najaashi di benn benn benn kii benn jaam bu jigéen boo xam ne Abraha la tuddoon waa Abraha mel de niñ gisoon noo ko moom deena yàgg moom ca fiilee moom ca ñayya mais ndaw sii Abraha la tuddoon benn jaam bu jigéen la woon bu doon liggéeyal an Najaashi bokkoon ci ñu koy liggéeyal mu ne moom moo ko doon moo doon toppatoo wàllu ay yéreem ak diw yi mu doon diwoo wàllu diw yi mu doon diwoo ci bopp yeeg yaram beeg loolu moom mii moo ko chargé woon ndaw si nee na man dama jekki rek mu daldi fëgg sama bunt ma entrer ko mu ne ma buur bi mooy son auguste son altesse le le le négus moo la ne moom moo ma yónni nee na yonent mi aleyhi salaatu salaam dafa yónnee ci moom ngir mu may la ngir moom mu taxawal ko ngir mu daldi la koy mu takk la mu daldi lay denc nee na fa qultu ma ne ko basharik basharakillahu bil xayr waay waay yàlla na la buur yàlla daldi jox bonne nouvelle waay yow Abraha yow ndaw si waay nee mu ne ma buur bi nee na wakkili man yuzawwijuk nee na nag nga daldi xool kan moo lay maye ndax jigéen du maye boppam ay ah, yi gisoon nañ ko si si si bi ñuy gis est-ce que ci wàllu tuteur ci wàllu gisoon nañu ci wàllu bi ñuy def ahkaamu ziwaaj les règles du mariage gisoon nañu est-ce que tuteur farata la wala déet donc gisoon nañu diggante waxu waa jumhur ak xanafiya yi waxoon nañ la nag li gën a dëgër mooy waxu waa jumhurul ulama ne il faut tuteur am jigéen du maye boppam noonu voilà léegi waaye kenn du ko forcer tamit loolu li waxoon nañ mooy li gën a dëgër tuteur bi it bàyyi wala ñeneen ñeeg yooyu kenn du ko forcer waaw loolu gisoon nañ loolu mooy li gën a dëgër léegi euh, kon mu ne ko nag leena nee na nga ut kan moo lay maye voilà mooy nga ut koo xam ne tànn ci kan moo lay maye neena nag bi mu ma waxee loolu euh, neena ma daldi fa arsaltu ila Xaalid ibn Sa'id ibn al-Aas fa wakkaltu man Ummu Habiba ma daldi xool sama mbokk yi su ma jullit ñi ne foofu sama mbokk yi ñi ma gën a jege muy Xaalid ibn Sa'id ibn al xam nga kii lu mu bokk ak ñoom ñoom ñëpp waa ci waa Banu Umayya lañ bokk mooy ne Abu Sufyaan ak Xaalid bii nii ñoom ñoo bokk benn maam te seen maam ju sorwul muy kan muy Umayya ibn Abd Shams Abd voilà muy Umayya kon ah léegi mu ne kon ma daal di yónnee ci Xaalid san yi ibn al-As ne ko yow laaj tànn comme tuteur ngir nga maye ma ki nga xam ne mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi nag lii la lii nii nii mooy masala bi doon wax sànk nit koo xamante ne nii nit koo xamante ne nii ndaw soo xamante ne nii ay baayam du ñu jullit ñi ko mën a maye du ñu jullit loolu la naka la man a te moom muy jullit comme bu dee Europe benn benn euh, converti benn tubaab bu jigéen bu converti mais après mu bëgg sëy benn mu bëgg a sëy kan moo koy may duñu ne baayam a ngi dund yaayam a ngi dund ay tonton mu ngi dund mais bu ñu bokkul diine bu dul bu ñoon bu ñu dul jullit mënuñu koo may non ndax suñu boroom moo ne walan yaj'alillahu